وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرسا وسلفا بين يديها wa idaa araada halkata ummatin azzabahaa wa nabiyyuhaa hayy fa ahlakahaa wa huwa yanzur fa aqarra caynahu bihalaakihaa hiina kaddabuuhu wa asaw amrahu rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaamu al haafidu an-Nawawi muy wax ci buntu bii nga xam ne wala garab gii ci toolu nit ñu selliñ radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum mu ñëw xadis bi mujj bi baabu rajaa xadis bi ci mujj ci buntu bi ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu xadiis Seydina Abu Najiih Amru ibn Abasa as-Sulami radiyallahu anhu bu gudd bi eh, comme ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadiis bi di xadiis ñeenti téeméer ak ñeent fukk bu manqué benn ñeenti téeméer ak fanweer juróom ñeent 439 mu ne wa an abi Musa mu ne xadis mu ngi koy jële ci baayu Musa comme niñ ko yëgle woon al-Ash'ari ci Ash'ari yi fële ca Yaman an an-nabi radiyallahu anhu an an-nabi muy bi wa sallam qaal mu ne nee na ida araada allahu bu boroom bi nammee bëgg ta'ala mi kawite yéegul rahmata umma yërëm ab jaam ab ab aw yërmande aw xeet bu ko nam ne qabada nabiyaha borom bi day jël faat yonentu xeet boo bale mu leen yónnee qablaha laata xeet ba di jeex laata xeet ba di jeex la borom bi di hein jël yonent boo bale fa ja'alahu mu def yonent boo bale laha ñeel xeetam farata ku ko jiitu ca yiiw ga ca yawmal qiyaam ngir waajalal ko baliseel ko terrain bi waaw waaw comme utikatu ndox bi nga xam ne nit ña day am ku leen di jiitu ca teen ba ñu war a euh, roote defar teen ba bépp pàkk pàkk bu fa ne mu dindi ko ngir bu ñëwee rek mbokk yi mën ne ñëw rek di tànq rek di naan waaw farata wa salafan waaye nekk koo xam ne moo leen jiitu ci yiiw mu yowmal qiyam ak labu leen borom ba di bay na yadayha ci kanamu xeet ba fekk xeet bay dund waaye wa ida araada halakata umma waaye borom bi bu bëggee alkateeb ab xeet bëgg koo alak hazabaha day mbugal xeet woo wule nit ñoo ñële wa nabiyuha xay seenub yonent di dund gis ni ñu mbugalee aw xeetam alayhi salaam fa ahlakaha borom bi def bu ko defee mu daal di koy alak wa huwa alak xeet ba te yonent baa ngay gis la leen dal ci ay mbugal bu ko defee nag fa aqarra aynu aynaha borom bi daal di seral bëtam bi halaakihaa ci alku xeetam gii doon ko weddi alku xiina garab ba nga xamante ne nii kaddabuhu la ko weddi na ko waxu dëgg wal iyaazu billah wa asaw amra ba nga xamante ne ci lañ ko weddi ba pare mooy diineem ji ko borom bi jox wooteem gi mu ne xadis bi rawaahu solo na ko muslim al imaam muslim abul xusayn rahi Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim an-Naysaburi rahimahullah léegi kon xadis baa ngi noonu laaj bu njëkk bi mooy est moom kese ñoo ko solo al imaamu Muslim ñu ne waaw moom kese ñun juróon gis ñëpp moom kese moo ko solo moom tafarrada bihi Muslim ab imaam Muslim moom moo ci solo moo ko wiite doo ko fekk sax imaamul Bukhari doo ko fekk sëriñam Musnad imaam Ahmad doo ko fekk sax ko jiitu Malik doo fekk ci sunanu euh, Abu Dawud at-Tirmidi an-Nasa'i ibn ko moom kese ko solo rahimahullah al-imam mu ngi ko indi ci mu def téere téere ngëneel yi buntu bi lenn ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha waaw mu wa huddistu nii la ko tàmbale alimamu muslim rahimahullah mu ne wa huddistu te nettali nañ ma an abi usama jële ci abu usama eh? wa mimman rawa an zalika ak ñi nga xamante ne nii soloo nañ looy anhu jële ko ci moom ah ibrahim ibn sa'id al-jawhari ña nga xam jële ci ibrahim eh? ibn sa'id al <laughs> léegi ah mu ne waxut bis déglul imam muslim dañu maa nettali ay waa ku ko nettali xamuñu an abi Usaama muy jële ci abu Usaama abu Usaama Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahimahullah mu ne an mu ne wa mimman rawaa zaalika anhu bokk na ñi ko soloo moom ci abu Usaama jële ko ci moom Ibrahim ibn Sa'id di Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari Abu Ishaq ah, ibn Abi Usman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ah, mu ne haddathana nettali nañu Abu Usamata Abu Usama qaala moom lañ gi sànq Hammaad ibn Zayd eh, Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi al-Kuufi Abu Usaama rahimahullahu ta'aala qaala fay maa ngi ñëw de qaala mu ne haddathanii nettali nu Burayd ibn Abdillah mu nekk ñu nettali mooy Burayd ibn Abdillah di Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda di doomi Abu Burda ibn Abi Muusaa bi doon tudd fan yi hmm, di ko Seydina kii doo Umar eh, ibn Abdul Aziz moom Abu Burda di ko waatloo hmm, voilà kii sëtam la Burayd ibn Abdillah ibn abi burda an abi burda burayd jëlu ko ci maamam jëlu ko ci baayam mais ci maamam ndax burayd ibn abdillah ibn abi burda mu jëlu ko ci baayam di ci maamam di abu burda ibn abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu juge la woon comme ni ñu ko fi tuddoon al-kufi rahimahullah nabi musa mu jëlu ko ci baayam di abu musa al-ash'ari an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna allaha azza wa jalla idha arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha fa ja'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha wa idha arada halakata ummatin 'azzabaha wa nabiyyuha wa hayy fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra 'aynahu bi halakatiha hina kadhabuhu wa 'asaw amrahu léegi fay xam naa li nga doon xaar mooy waa mais <laughs> imaam Muslim <laughs> dane kat wa huddithtu te nag bu ma jàppee yow yaa mel ni yaa fi ne woon wax ju mel noonu moom xadis boobu dëgërul ndax mubham la kenn xamul kan la wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam da imam muslim ah saxiixam bi saxiix lañ ko tudde lu wér est-ce que lu wér mën naa tegu ci loo xam ne dañ naan xuddistu xadis bi en tout cas nettali nañ ma kan waxul xam kan la loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di ci eh, am ay wax nag ci xadis bi ci xadis bi kon ñu ngi ci taxrij bi hmm? ci taxrij bi eh, am na nag ñeneen ñu ko solo ku mel ni en dehors de ñi doon tudd al imaam ibn Hibbaan solo na ko ci saxiixam na ko noon al imaam at-Tabaraani indi ci al-Awsat al imaam al-Bazzaar Abu Bakr indi na ko ci Musnadam na ko noon al imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'il eh? léegi fii nii Euh, lii mu ne xuddisu dafa tax ku mel ne al imaamul Maaziri al Maliki na ko noonu al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhima ñu ne xadis moom bokk na ci xadis yi nga xam ne dañoo dog nekk ci imaam Muslim mooy seen càllale jokkuloowul loolu muy teg mooy xadis boobu wérul parce que xadis boo xamante ne nii am na ab mubham bu fa koo xam ne kenn xamul kan la mën naa nekk ku nekk mën na nekk ku jub mën na nekk ko ku wóor mën na nekk ku bañ ñoom ñu ne ndax tout ñoom moom nettaliwul waxul ana kan la ko jële ah seetu seet waxu ko xuddisu <laughs> waaye imaamu Nawawi rahimahullah moom dane noonoo ñii lii ñu wax ne daa dog lii du dëgg-dëgg lu dog ko wax li am ba des mooy riwaayatu majhul la noonu la ko waxee ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj te eh non daa mooy daa jële ci koo xam ne xamuñu waaw mu ne te jóge ci jële nañ ci annotation xaasiya bi nga xam ne moo am ci yenn nusxa yi nga xam ne yu ñu sukkandikoo la aljalu al aljaludi wala aljuludi yu aljalu aljalwadi yu wala aljaludi fekk kii nii moom moo moom moo moom moo solo xadiis bokk na ci ñu solo saxi imam muslim moom dane xaddasanaa moom da koo jokkale ci yenn nusax yi mu ne nettali nañu Muhammad ibn al-Musayyib mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn al-Musayyib mu ne haddathana Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari mu nettali ko jël ko Abu Usama ba ci di tàllale bi loolu moo tax hmm? nii ñu ne waaw kon hadis bi Imaam an-Nawawi ne même dee ne tuddul kat la euh, bi daal nekkul loo xam ne daa am rupture parce que. am na ci yenn nu sax yoo xamante ne euh, aljalu gii mii daal dina koy jokkale rahimahullahu taala léegi nag euh, loolu benn mbir la waaye euh, lii nii à vrai dire à vrai bi mooy daa am dog-dog parce que imam muslim waxul kan la waaye sauf que dafa dafa dafa dafa jokkaloo feneen rek waaw ñoom al imaam al Bazzar rahimahullah ñoom daal dinañ koy jokkale waaw mais manuñu ne par exemple tuddul <laughs> eh, eh, turu ki mu ne ki ma nettali ñu ne loolu wér na no di ci kaw noonu wérul mais wéri na feneen mooy xadiis la boo xam ne à vrai dire bu wér la voilà bu wér a wér la waaw mais sauf que feneen la waaw mooy ne bu wér la bu jokkaloo la mais ci beneen yoon burul yoonu imam muslim loolu mooy dëgg waaw kanta roor imam muslim bii li nga ci gis mooy dafa am inqitaa waaw ndax tuddul ana kan la ko jële kan la ko dégg mu jële ko ci ibrahim ibn sa'id ah dane wa mimman ruwiya an daal huddistu ba pare ne wa mimman ruwiya an dhalika anhu an abi usama loolu moom dafa leer ni lii moom jokkaloowul mais jokkaloo na ndax imaam euh, Ibn Abu euh, kii Ibn Xuzayma muy imaamul a'imma ama imaam Ibn Xuzayma ak imaam Ibn Ishaq eh, yow fay xamoo imaam Ibn Ishaq xamoo ko ah boroom siira bi ñoom ñoo bokk luñ tudd Muhammad ibn Ishaq imaam Ibn Xuzayma Muhammad ibn Ishaq Ibn Xuzayma la tudd ah kële Muhammad ibn Ishaq Ibn Yasaar ah boroom siira bi. moom dafa wax Muhammad ibn al-Musayyib al-Gharyaani bi ñu la wax sànq ne ko euh, euh, jàngal ma xadis euh, bii nii damaa bëgg nga jàngal ma xadis bii nii mu ne ko kan <laughs> man <laughs> man ma jàngale lii te lii nii baxs bi al al cheikh al éthiopie Euh, nekkoon euh, boroomu xam-xamu Makka génn àddina deux mille vingt et hmm? wala côté yooyu euh, def na ko ci téereem bu am solo bi al-Bahrul Muhit as-Sajjaj bi muy shara saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj ngi nettali lii mu ne al-imaam dafa ne Muhammad ibn al-Musayyib moom mooy nettali mu ne imaam ibn Xuzayma dana ma jàngal ma xadiis bi. ma ne ko non man nag am naa kersa di la jàngal yow xadis di la jàngal xadis te yow yaay muhaddisu Xuraasaan yow yaay boroom xam-xamu Xuraasaan fii ñu nekk ah imaam Muslim an-Naysaabuuri <laughs> ah fële ca bilaadu Xuraasaan yow yaay sëriñ bi fii yow Ibnu Xuzayma ma man mii di Muhammad ibnul ma lay koy jàngal non Musayyib ah <laughs> non non non loolu moom am naa ci kersa. léegi nag mu ne am sama benn mbokk bu fa newoon mbokku taalibi fa qaala ibnu ali ar-razi kuñ naan ibnu ali ar-razi ne ma yow yaqulu laka al-ustaaz haddithni wa anta taqulu la ne ko yow sëriñ bi muy imaam ibnu xuzayma mii rek dañu nekk ci jotaay bi imaam ibnu xuzayma ne ko jàngal ma xadiis bi yow muhammad ibnu musayyib mu ne moom mu ne ko mais man nag wax dëgg yàlla am naa kersa dëgg-dëgg ah am naa kersa nag di la jàng nga toog may jàng xadiis bi alors que yow yaay boroom xam-xamu xuraasaan loolu na nga ma nekke <laughs> mbokkam nee nag ne ko yow eh <laughs> yow sëriñ bi ne la jàngal ma xadiis bi hmm? al Arghayani hmm? dama mooy al Arghayani ah, mu ne ko yow sëriñ bi naan ma ne la jàngal ma xadiis bi ngeneen ko doon déedéet mu ne ko déet waxuma ko déedéet ah ana laa aqulu la ana laa aqulu laa ah. walakin <laughs> astahi an uhaddisa non non man ko déedéet mais man dama am kersa di ko vraiment je ne me vois pas quand même habilité quand ma koy may jàng xadiis bi te mooy Serigne gaa yi fii ñun mooy suñu mooy borom xam-xamu Xuraasaan si borom xam-xamu xadiis Xuraasaan nan laa koy jàngale fii na mu naan ma wax loolu laa wax. <laughs> nee na bon ma xam ne kon nag affaire bi comme que loolu la sëriñ bi bëgg a ah, ma jàngal ko hadis bi ma liir ko <laughs> nee na ginnaaw bi nga xam ne ci laa jàng ñetti yoon ma jàngal ko hadis bi ñetti yoon muy déglu mu ñaanal ko ne yal na baal la barkeel la waaw yal na la borom bi barkeel yow aba abdallah mooy muhammad ibn al-musayyib hein <laughs> eh? léegi nag al imam ibn xuzayma di muhammad ibn ishaq ibn xuzayma Ah, noonu la soloo xadiis bi waaw ba pare toog ci mbooloo mi comme que moo doon boroom xam-xamu xuraasaan di jàngale xadiis di jàngale xadiis ba ci xadiis bi mu wax ci digg mbooloo mi ne haddathana Muhammad ibn al-Musayyab ash-shaykh ash-shaykh as-salih gaa yi na ko wan man Muhammad ibn al-Musayyab <laughs> al-imam Ibn Khuzaymah rahimahullah ginnaaw loolu comme quoi gis nga boroom xam-xam allah <laughs> nañ àggale nettali bi après ñëw ci njàngat yi am foofu mu ne nettali na ma nettali nañu hmm? <laughs> Muhammad bi nga xamante ni mooy Ibn al-Musayyab al-Shaykh as-Salih Ibn al-Musayyab al-Shaykh as bu baax ba xaalu ko mais man Muhammad ibn Nusayb mais kat nga jublu ci Muhammad ibn Nusayb mooy kat parce que ñoom ñu ngi doon xaar koo xam ne mooy sëriñam yu mag yi yi nga xam ne ñenn ñi ci ñoom sax xamuñu ko jotewuñu mu mu léegi mu junj leen ne leen moom mooy wax leen ko te ñoom am na ci ñoom ñu ko xamoon <laughs> ñu bari gaa yi nag mujj nag comme que sëriñ bi ci boppam moo ne diw mii ci taalibe yi moo ma ko nettali gaa yi nag jublu ko léegi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw gis ñii ñu dëgër lañu mooy. kon gis nga ni mu dëgëri mujj na dëgër mooy imaam Ibn Xuzayma te ci aqraanu imaamu Muslim yi la bokkoon <laughs> moom soloo na ko voilà ci loo xamante ne lu lu lu lu kii la lu lu jokkaloo la <laughs> danga noon al imaam <laughs> Ibn Hibbaan yi noonu la ko soloobe ci loo xamante ne mooy moo tax loolu euh, kii na jokkaloo na voilà jokkaloo na moo tax al imaam kii bokk al Bazzaar rahimahullah Euh, euh, daal dina koy solo tamit ci abu muusa ji sanad boo xam ne bu baax la kon nag mu ngi noonu euh, lii lépp day wane ne kon affaire bi mujj na kii quoi mujj na jokkaloo mais dañu naan jokkaloo na mais ci yeneen yoon yu dul yoonu imaamu muslim bi kanta imaamu muslim moom rahimahullah yoonam moom jokkaloowul parce que waxul ci kan la ko jële waaw moom waxul ana ci kan la ko jële voilà waaw akbar kon mu ngi noonu le kon hadis bi eh, ci gàttal eh, ginna gudd lool nag boo demee ci al bahrul muhit boo cheikh al imam cheikhuna alhamdulillah waaw borom bi defee ñu loolu jële ci moom tam mu ngi doon dund rahimahullahu taala eh, par darsi mu doon def al cheikh al éthiopie en direct Eh, yi mu doon def laata muy nekk ci kaaba gi ak ba mu fa nekkee walillahi alhamdu wal minna yal na ko borom bi yokk ay leer te yokk ay njàngaleem ay leer wasaare ko comme ni mu ko doon waxee ne moom affaire yi ba bindee téere yi gars yi naan ku may daan commencé mais yow ku lay yi ay <laughs> saraa ay quarante tomes quarante six tomes lay def <laughs> yoo xam ne daanaka. yow boo amul Fathul Baari amoo Sharh An-Nawawi al-Minhaj amoo yooyu al-Umda kii bu al-Ayni Badruddin al-Ayni yooyu yëpp boo ko amul rahimahullah boo ko amul yow daanaka loolu lépp da nga koy fekk foofu ak yu daan Naylul Awtaar ak yu yoom moom ñépp lay dajale ñoom ñoom masha Allah waaw mu ne waaye da nag daa am ko ko ne mais yow sa kii kii yi kan moo koy jàng yi nga xamante ne nii yow daal lii nga def mu ngi mel ni koroog pistolet rek di tiire ci àll bi noonu quoi <laughs> yow àddina bi dem réy lii lii lii lii ko koy lii moo ko la mu ne ko bal yi lii mooy saaru xaat la min xaara ilaa xaara waaw <laughs> ay ay missile intercontinental la <laughs> waaw jàpp ne waaye gars yi am na ñoo xam ne am nañu yitte xam-xam jaral na leen loolu waaw waaw akbar rahimahullah wa taghammadahu llahu amin kon hadis bi mu ngi noon kon ci wàllu taxriij bi kon gis nañ ne bu dee riwaaya imam muslim bi moom à vrai dire li ñoom imam al qaadi Iyaad wax kenn mënu koo daq mooy lii nii dafa dog voilà mooy hadis bi dafa dog <laughs> jokkaloowul ci yoon imaamu muslim li feeñ mooy jokkaloowul sauf que hadis bi wér na waaw hadis bu wér la bu jokkaloo waaw bu jokkaloo la waaye nag ci yeneen yoon waaw amaana nag imaamu muslim comme li al cheikh al éthiopie wax rahimahullah ne moom euh, lii gën feeñ mooy que déggewu ko même bu dee ne keene euh, jote na ko mais euh, di Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari yu moom daal diwul dégg ko ci moom waaye da koo jële ci beneen yoon wala mu dégg ko ci weneen yoon woo xam ne nekk loon na doon jàngale xadiis xam nga boroom xam-xam yi day dañuy def loolu waaw nga xam ne dañuy mën nañu toog di waxtaan liñ naan euh, kii la mudaakara hmm? wala muy wax leneen loo xam ne jàngale taxu ko woon a jóg wala yu mel noonu imaam muslim comme que dafa sàmm woon bëggu la wax ne xaddasanaa wala xaddathani alors que moom ka ko doon sëriñ bi jubluwu ci woon loolu tax mu mu jaarale mbir yi nii quoi mu ne wala awil wi muzaakara la woon ñuy fàttaloon te xadiis comme l'imam looloo imam kii <laughs> al-Bukhari yi gars yi naan boo xalifatu ibn Xayyaat borom bi tout le temps daan xaala xalifa te xalifa sëriñam la waaw mooy mbir mi da koy dégg ci moom mais doo doo dégg mu naan haddathanii xalifa xaala xalifa <laughs> xalifatu ibn Xayyaat <laughs> shabab moom nee na parce que ci muzaakara la mooy ne jàngale. xadis toxal xadis taxu ko woon a jóg muy dañ doon waxtaan ci noonu mu wax ko mbir mi nag wax ko càllale yëpp moo tax du yow dañoo sàmm woon voilà gis ngeen ni ñoom mu awil amaana ci loolu la ko jële moom imam muslim awil wi jaada wala boog loo xam ne ki téere boo xam ne leer na ko ni mbindam la wala loolu wala yu mel noonu voilà moo tax daal aw nahwa zalik wala yu mel noonu wallahu ta'ala a'lam kon affaire baa ngi noonu kon ci wàllu woowu kon daal gis nañ li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo am ci wàllu euh, euh, hadis bi dëgg-dëgg waaw léegi nag ginnaaw loolu walillahi alhamdu wal minna beneen jàngat boo xamante ne nii moo am ci hadis bi mooy waa alhamdulillah mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii nga xam ne moom la ñu nekk di baabu raja te imam tàmm tànn hadis bii tikk mooy hadis bii nii lëkkaaleem ak yaakaar gi jaam bi war a am bu du dog digganteem ak boroomam mooy ñun ba boroom bi tabaaraka wa taala defee ne ñun xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam boroom bi dafa jël suñu yonent fekk ñu ngi woon ci biiram waaw mooy nekkuñu fi woon mooy moom mooy mooy mooy moom alakuñu ba pare door ko fay jëlee déedéet yonent bi alayhi salaam keroog bi muy génn àddina ci biiri saxaabaam la génn àddina mu feebar feebar bu metti nit ñi di ko seet si mu leen di duy di leen yokk rokkos di leen yàggat di leen tëbb ay ay leer ak xam-xam ba ni nga xam ne ci la borom bi daal di jële li nga xam ne mooy ruuxam ñu toppatoo ko na mu gën a mate na gën a mate taxaw lépp loo xam ne moom la ne woon loolu kay kon loolu yonent way saab saab li nga xam ne moo ñu doon xamal ne borom bi tabaaraka wa taala ci lu jiitu ko bu nam nee rahmata umma yërmandeeg aw xeet day jël yonentam avant xeet wax moom yi suñu boroom daal di ñu koy defale noonu kon loolu kon loolu mooy màndarga bi gën a ñun boroom bi lim ñu nammal xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa mooy suñu yërmande allahu akbar kon nag yërmande googu nag te nag pour ñépp la ah. amul kenn koo xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi dañ ko ci exclure amul allahu akbar allahu akbar kon loolu mu nekk loo xamante ne lu rëy la loo xam ne yaakaar loona képp koo xamante ne amana bi sayyidi rijal alayhi afdalu salati wassalaam Allahu akbar al imam al Qurtubi rahimahullah mi def sharh sahihu imaamu Muslim mu ne innama kaana mawtu nnabii sallallahu alayhi wa sallam qabla ummatihi rahmatan li ummatihi mooy naka la Euh, mu ne innama nañ wax ba pare nekk na dafa li tax dëgg-dëgg mu nekk mawtan nabi mawtun nabi faatug yonent bi sallallahu alayhi wasallam laata xeetam nekk yërmande ngir xeetam mu ne li annal mujiba li baqaa'ihim ba'dahu imanuhum bihi wa ittiba'uhum li shari'atihi thumma innahum yusaabuna bi mawtihi ah, voilà fa ta'zumu ujurahum bi dhalik idh la musibata a'zamu min faqdi al-anbiya fala ajra a'zamu fala ajra a'zamu min ajri man usiba bi dhalik thumma yahsulu lahum al-ajru at-tamassuki bi shari'atihi ba'dahu fatatada'afu al-ujur fata'zamu ar-rahma wa lihadha qala sallallahu alayhi wa sallam hayati lakum rahma wa mamati lakum rahma al-imam al-Qurtubi Abu Ahmad sëriñu boroom tafsir bi mu ne ah, boo gisee loolee nag xeetu yonent bi alay saat salam ak génn àddinaam nekk yërmande ci xeetam ndax liy waral ndax loolu day waral ñu des ginnaawam ci gëm di ko gëm ginnaaw bi mu fi jógee tey topp sharia tëralin wi mu fi teg te jële ko ci boroomam sharia bi te fa ñoom dañ leen di fay ci faatu gi yonent bi alayhi salaam génn àddina ñu nekk ci seen ci seen biir bu boobaa seenu pay day gina a duun day gën yokk gën a màgg ndax amul benn musiba bu gën a màgg ñàkk yonent yi allah <laughs> mooy yonent yow ab xeet boo xam ne yonentam dafa génn àddina loolu mooy musiba bu gën a rëy bu dal musiba bu ñooñu te ñooñu ñan ñoo ko fii ñun xeet bi bu ñuy wax kan kan moo dund lool mooy saxaaba yi moo tax ñoom li ñu daj ci l'islam waxuma la rek laata yonent bay saasaam di génn àddina ah ñaata xare ñaata tumuranke lañu tumuranke ngir l'islam di àgg fi mu àgg waaye yonent bi alayhi salaam génn àddina seen biir boo tax Seydina Anas ne keroog bi mu gé bi mu duggee Medina doon gàddaay si Medina gépp a leer mais keroog bi mu génnee àddina am na façon lëndëm gu gu gu ñu dal quoi waaw suñu xol yi daal mel ni daal ñun dootuñoo nekkatuñ ñun allahu akbar musiba gu rëy ba keroog dafa tax ay saxaaba yu mag la ñu mënoon mënatuñu ko waaw saxaaba yu mag laa wax Omar Seydina Omar moom ba mbir mi leeree ba mu naan képp ko fi ne yonent bi saa saam génn na àddina dinaa cor dinaa cor sa sa sa sa sa gis na sama jaasi ji moom laa lay core nga xam ba kenn rek kenn du wax ne loolu lu du doom naafiq nga li ko Seydina kii waxoon euh, nu mu tuddati euh, euh, keroog rek mbokk Urwatu ibn Mas'ud bi nu tudd kii al-Mughiratu ibn Shu'ba biñ àndee dugg si hmm? ci Sayyidatu Aïsha fekk yonent door a génn àddina ba Sayyidatu Aïsha muur ko mu ñëw xool <laughs> hein di weddi loolu quoi ñu bi ñu génnee Sayyidina al-Mughira ne ko mais ya Umar mais mata Rasulullah ne ko mais Umar mais yonent way génn na àddina waaw nan lañ ko gise nii moom mu ne de génnul àddina waaw naa fekk yee koy wax yonent way sa sab génnagul àddina waaw nan lay génne àddina du génn àddina lu dul ne dina hmm? dina cor li nga xam ne mooy bopp naa fekk yi nga xamante ni ñooy wax loolu waaw ak loolu lépp ba pare naan ko ah yow Mughira ngaa nekk kon koo xamante ne yow mii kon lew fitna dalaa commencé dugg ba ngay wax wax jooju <laughs> hein nan nan nan nan nan nan nan dañuy yonent bi salaam dafa dafa génn àddina bon léegi bi mu yor jaaseem foofu ne képp koo xam ne dégg na mu naan lu muy wax loolu rek dina tàqale diggante baatam euh, euh, ak ki nga xamante ne ni euh, mooy doqam ah <laughs> mais léegi. Seydina Siddiq ñëw wax ak moom saa yi continué mu dugg Seydina Siddiq yu ñuy waxul ak kenn daa jóge ndax sunxu la ne woon xabaar bi yëg yëgal ko mu ñëw ñu yëgal ko ko mu ñëw wàcc fasam wàcc fas wi dugg nekk Sayyidatu Aisha gis Yonent bi saa saa mu dugg daal di dindi kii bi gis ko fóon ko ci diggante bët yi ne ko tibta hayyan wa mayyita ya Rasulallah tee waaw bi ngay dund waaye tamit. bi nga xamante ne nii moom ngay euh, dund allahu akbar léegi nag euh, après bon ci gàttal mu ñëw wax Omar ne ko toogal ci yenn riwaay mu ne mu bañ muy wax ak nit ñi yenn yi mu ba mu déggee nag mu leer naan man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat sayyidina Abu Bakar di jàgg euh, di leen wax ci jàkka ji ñi ñépp nekk fa ndax xabaar bi ñu ngi koy wax sayyidina Omar nee na amul ñiiwa ngi wax ah, mu ne Seydina Siddiq ñëw nag éclairer ñépp leeral ñëpp waaw ne man kaana ya'budu Muhammadan Allahu akbar képp koo xamante ne nii dafa euh, doon jaamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yëg ne Muhammadan qad moom di génn na àddina wa man kaana ya'budu Allah kuy jaamu yàlla moom dong nag fa inna Allaha hayyun la yamutu moom mooy kiy dund faatu du ko gaaral Seydina Omar neen ba pare mu teg ci wa ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata awin aw qutila inqalabtum ala aqabikum bani aaya jeexee